bismillahi irrahmani irrahim inna alhamdalillah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyiaati acmaalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd fa inna asdaqa alhadithi kitabullahi azza wa jal wa khayra alhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aadani llaahu wa iyyaakum mina nnaar. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. Santaat Boroom bi tabaaraka wa ta'aala di ko dimbali ko ci dellu si waat sunu téere bi suñu waxtaanu fajar ci téere bi nga xam ne mooy bi ñu bokk. te moo di fi sunani wal aadaab wal maghaazi wat taariix li abi muhammad abdillah ibn abi zaydin alqayrawaani almaaliki alayhi rahmatu rabbil aalamiin di ñaan suñu borom jalla wa ala mu wërsëgal ñu ak sellal ci suñuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy kon dañuy continuer loolu yi nga xam ne mooy fi ñu yemoon ci waxi almuallif rahimahullah te mooy lu aju woon ci sifatul kalaam isbaatu lillahi azza wa jal saxal gi ñuy saxalal yàlla melakaan melakaan wax mu leeral ci ne alquraan du melakaanu mbindeef wala sifatin li maxluqin fatabidu alquraan jalla wa ala alquraan suñu boroom jalla wa ala lu ñu sàkk ba muy sànku nekkul itam melakaanu lu ñu sàkk maanaam du mbindeef moo ko wax dañ ci doon leeral loolu li nga xam ne mooy waxi al ashaira di wax ne alquran ibaratun an kalaamillah maanaam dafay firi waxi yàlla mais waxam dëggantaan ñenn ñi di wax ne alkullaabiya di wax ne xikaayatun an kalaamillah alquran dafay nettali rek waxi yàlla ndax ñoom dañoo jàpp ne suñu boroom la yatakallamu bi sawtin maanaam kàddu yi ak xaraf loolu waxi yàlla dee su ko melal moo tax lu mel ne al irshaad bu al imaam al juwayni kadhalika al insaaf bu imaam al baqilaani lañ cay wax mooy suñ borom jalla wa ala tuxu gi alquran jógee ci moom dem ci jibril lool bu tuxuk yëngatu waaye tuxuk déggal la ak xamal muy loo xam ne la shakka ci ne bi dégg ko sax du yomb kon loo xam ne lu dëgër la parce que dañoo jàpp ne wax du loo xamee ne. ci ay lay génne ci ay làmmiñ moo tax sax ñoom lay génne ci làmmiñ ya loolu jàppewuñ ko wax dañoo jàpp wax mooy la nekk ci biir loolu lañ jàpp ñoom nee na innal kalaama la fil fuaadi wa innama ju'ila al-lisaanu ala al dalila loolu al-Juwayni indi ko ci irshaad al-irshaad ila qawaati' al-adillati fi usuul al-i'tiqaad nañ wax daal mooy la nekk ca jëmm ya ca xol ya waaye nag làmmiñ wi day làmmiñ wi da koy interpréter rek da koy leeral làmmiñ wi mooy tegtal la nekk ca xol ba rek mais du wax waaye wax dëgg-dëgg mooy la nekk ca xol ba te loolu nag la chaque ci ne du lu wér benn bayit woo ko ko wax du ab julit su fekkee dëggu na ci moom sax nag dëggu na ne moo ko wax te loolu lu aaja woo ñu leeral ko ba xam moo ko xam dëggantaan su fekkee wér na ne moo ko wax du ab julit anam ab chrétien la loolu mooy li wér te chrétien yi ñi gën a réer ci wàllu maanaam ñi askanoo ci an nasara catholique la wala moo tax catholique la wala chrétien ñoom ñi gën a réer ci wàllu baat ci lañ bokk réer ci wàllu baat ak ñàkk guñ ko ñàkk wax xam moom baat wax wax réer guñ ci réer ak baat réer guñ ci réer looloo tax sax ñu jàpp ne sax yàlla la parce que suñu borom jalla wa ala daa wax ne wa kalimatuhu alqaha suñu borom nee na Musa baatub yàlla la xamuñ ne liñ ci jublu mooy yàlla Musa yàlla mi ngi ko amele ci kun fayakun kun googu nag baatu bi yàlla la loolu dañoo jàpp ne li yàlla wax ne baatu bi yàlla la mooy dañoo jàpp ne Isa ci boppam mooy baat bi fekk ni yoo mbir ma lay lay lay la wér mooy ci baatu bi yàlla bi naan kun ci ko yàlla bind loolu jublu tax ñu réer jàpp ne yàlla bi mu ne baatu mooy baatu suñu borom ñu ne kon Isa kon baatu yàlla la moom diggantaan moo tax ñu jàpp ne Isa yàlla la wala yaazu billah xaaj la pàcc bu bàyyeekoo ci suñu borom li ñuy tuddee alxulul wala iyaazu billah kon ku mel noonu nga xam ne dafa réer ci wàllu baat nooy tegtaloo ci ay waxam ci loo xamee ne baat la kalaam lañ wax te ñoom kalaam baatu kalaam moom dañ ci xamut lu baat dañ caa réer kon kon kooku ñoom kenn du ci sukkandiku ci ñoom jamono jooja mooy même su fekkee itam jamono la joo xam ne làkku arab ñi arab yi ñuy wax ma ne sa jeetee ma ñëw la chaque ci ne jamono jooju arab yi. ak seeni làkk ya ci aju làkkkat yi dugg nañ ci ba am yu baree bari yoo xamee ne ci waxiinu araab commencé na di commencé di yàqu commencé na signification yi ñu commencé di ko wàññi ba jamono jooju sax ku cey wax say wax dëgg dëgg dëgg pour mu nekk teem a ñëw du yomb loolu lu jar xel la tax ñi sax di wax ne fekk na jamonoy istishhaado ci wàllu làkk arab lañ ca waroon a baat ya yañ ca waroon a yañ war yañ dajale woon pour di ci téemu ñëw o jeex na maanaam matoon na sëkk la ca desewaat moo di ñoom ñi wax lii dañoo wax ni ashaira yi ñu mel ne ñoom xabarul ahad mooy ahadis yi nga xam ne dafay ñëw bàyyi ko ci yonent bi wasalaam waaye ñu koy nettali ñu néew lañ ñooñu ci buntu pas-pas duñ ko nangu al limina umuman ñu ne leen waaw naka ngeen di bañ a nangoo loo xam ne xadiis yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ci buntu pas-pas lu tax ña ko nettali daa bariwut nak ngeen bañ a nangoo loolu nga wax ne du su ko nangu ba noppi dem ci koo xam ne du ab julit di jël ci ay waxam di ci tegtaloo ci loo xamee ne mooy la gën a nekk lu jagoo ci diine jullit mooy pas-pas loolu contradictoire la boo xamee ne la chaque ci ne de su ko jël la ca dolli kuwaat moo di loolu dafa wérut ci làkku arab maanaam ak ci alxuraan ak sunna bu dee kalaam kenn jubluwu ci loo xam ne mooy la nekk ci la nekk ci biir sax dee su ko tuddee wax sax nag kalaam dëgg-dëgg dee su ko tuddee loolu waaw moo xam lu ñuy lu muy nettali la ci biiram wala lu muy ñurumtu la wala lu muy xalaat la euh, donte sax al-Juwayni loolu mi ko nettali jële ko ci al-Jubba'i tuddee ko Cheikhuna euh, la ko tuddee sax Cheikhuna waaye am na ay théorie yu baree bari yu muy wax ci buntu boobu ci al irshad googi kon la shakk ci ne loolu ñu wax du loo xam ne du dëgër la ñoom ashaira yi suñ borom jalla wa ala ak alxuraan ak sunna da koo weddi alxuraan ak sunna borom bi mi ngi nettali Zakariya lu mu wax qaala ayatuka allaa tukallima annaasa salaasa layaalin sawiya fa xaraja ala qawmihi min almixraabi fa awxaa ilayhim an sabbixuu bukratan wa ashiya yàlla ba ko Zakariya ñaanee doom dane ko la ma lay sant nga mën koo def mooy buy wax ak nit ñi ñett ñetti fan nga xam buy wax ak ñoom da leen di junj rek kon suñu borom Jalla waala junj googi mu leen di junj tuddeewu ko mukk wax tuddeewu ko wax ak Maryama itam ne ko fa quli soow man fa sawman falan ukallima al-yawma insiya kon Maryama lam doon def yàlla tuddeewu ko wax da doon junj rek moo bañ ko waxee ne ko yow lu tax nga indi te it sa baay nekkutoon koo xamee ne ku ñuy jam naane la maanaam ku ñuy tuumaal la ku ñuy jamaale la te it nekkutoon koo xam ne daa woyof sër fa asharat ilayhi da leen ma kon junju gi tuddewu ko wax kon loolu dalay jàngal ci ne wax du loo xam ne mukk mooy li nekk ci biir waaye làmmiñ ñu da koy tegtale déedéet li làmmiñ ñu wax moo nekk wax da koy gën a firndeel mooy li Yonent bi alayhi salaam di wax ne inna allaha afa li ummati amma haddathat bihi nafsuha maa lam tatakallam aw taamal bihi nee yàlla jéggal na sama xeet loo xam ne seeni bakkan moo leen koy waxal moo leen koy nettali moo leen koy sax li feeg waxu ko maa lam tatakallam li feeg waxu ko ci aw làmmiñam wala mu mu jëfee ko maa lam tatakallam li feeg waxu ko kon li ngay ñurumtu ci sa bakkan bi te génne woo ko ci saw làmmiñ yàlla donte lu baaxul la yàlla da la ko jàppee li feeg génne woo ko ci sa làmmiñ wala nga jëfee ko lii koy defe naa ne mbokk julli bi lu leer nañ la bu dee làkku arab dañoo dëppoo ci ne wax moom maanaam euh, tur lay doon ak fi'al ak xarf tuur lay doon ak fi'al ak xarf kon du loo xamee ne si ni lu nekk ci biir la déedéet wax day làmboo loo xam ne lisim la ak fi'al ak xarf te loolu laa shakka ci mu doon lu ñu tudd moo tax fuqaha yi dañoo dëppoo ci ne képp koo xam ne dafa giñ maanaam maanaam daa giñ ci biir ci biir xolam waaye wax ko ci aw làmmiñam daa giñ dara waaye aw làmmiñam tudd ko kooku du teenj du teenj de waaye bu ko waxoon ci aw làmmiñam day day teenj maanaam lam lam giñ koon da ciy deltu ginnaaw moo tax aaday làkku arab sax kañi tuddee kuy wax mu mutakallim mooy kuy tudd ci aw làmmiñam ku bokkut ak moom dañ ko tuddee ku noppe wala koo xam ne dafa beneen bi mooy yow loolu ngay wax mu nekk ci sa biir naka lañ ko tuddee wax te nit ñi déggaguñ ko tey waxut defut dara nga xam ne bakkanam lay lay nettali lay waxtaanal hmm? bakkanam lay xalaatal kooku dañ ndax ku noppi lañ koy tudde wala koy wax ku noppi lañ koy tudde wala ku muma balañ ma ko tudde koy wax mooy mooy mu génne aw làmmiñam maanaam mu mu muy wax ci aw làmmiñam kon loolu mooy lu wér moo tax ñoom euh, alxuraan ji loo tax ñu séddale alxuraan ñaari alxuraan wax ne alxuraan ñaar la ba nekk ci jëmm yàlla lool du ay kàddu ak i xaraf yu ñuy dégg parce que dañoo jàpp ne la allahu la yatakallamu bi xarfin wala sawt loolu moo tax boo jooja moom ci jëmmi yàlla ji la sax kenn xamu ko jibril dégg ko dégg ko ci yàlla jalla waala moo tax alxuraan ji dañoo jàpp ne jibril yàlla da koo dégtal gis nga kooku tanaqut wala kon contradictoire nu ko ko yàlla dégtal daa fu mu taxaw rek suñu borom daal di ko koy am ci fu mu ab dégg kaay mën koo dégg loolu xëy na loolu loolu somal sa bopp la ci texte yi di yan sa bopp loo xam ne attanoo ko loolu musiba la ñaareelu wax ji mooy alxuraan ji ñaareelu alxuraan ji mooy jooji nekk ci yàlla ñaareel gi ñaareel bi mooy bu njëkk mooy boobu mooy ñaareel bi mooy bii nekk ci ci ñu loxo nga xam ne ay kàddu la ki xaraf nee nañ bii mindeef la wallahi loolu waxi ash'ari yi la donte nag du ña jiitu woon am na ci ñoo xam ne waxuñ ko waaye ñu mujjee ñëw ñii dañ koy wax ar-Razi loolu la wax ci mafaat ci ci at-Tafsir al-Kabir la wax mafatixul ghaybi wala tafsirul kabir moom moom la moom la moom la fa wax moom la fa wax jërë bàyyi xel la kadhalika al-Juwayni loolu la wax ci al-Irshad al-imam al-Baqillani loolu la wax ci al-Insaf fima yajibu i'tiqaduhu wa la yajuzu al-jahlu bihi moo tax ñenn ñi wax ne waxi Jibril la waxi ñenn ñi wax sax waxi Yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam loolu itam loolu la al-Iji wax ci al-Mawaqif fi ilm al-kalam loolu la fa wax kenn mënu ko weddi al-Bajuri loolu la wax ci sharh jawhara bi tawxiid lu jara bàyyi xel la lu jara jara bàyyi xel la moo tax sax al-Baajuuri lu la wax nee na wax yi ji nag alxuraan ji nekk ci eh, ni jullit ñi dañ koo sàkk baat yi ak xaraf yi waaye nag kenn sa bu ko kenn wax ci ci mbooloo yi di ko wax parce que dañuy bañ nit ñi jàppee lii mooy waxi suñu borom wala ñu dañuy bañ nit ñi di ko sobantalagee ci aju ginnaaw loolu la parce que luñ ci nëbbu loolu la chàkk ci ne wax la joo xam lu wér moo tax sax loolu ñu wax. jàpp ne wax ja nekk ca suñu borom alxuraan jooju dafa nekk ju sax ci jëmi yàlla rek waaye du loo xamee ne luy génn la di ay xarafa ki kàddu yu ñuy dégg moo tax dañoo wax ne sax digg la yeeg tere yeeg xabaar yeeg insha yi ñoo ci bokk yam lu musiba féetewu ko kaw moo tax jëmmi qul huwallahu ahad sax ak tabbat yadaa ak wala taqrabu zina ñoo ci yam parce que dañoo wax ne alxuraan ji ya ca aju ya nekk maanaam alxuraan jooju signification la bu sax ci jëmmi yàlla ginnaaw lu signification la bu sax ci jëmmi yàlla digle yeeg tere yaag xabar yaak insha yi ñoo ci bokk yam wal iyaazu billah loolu la shakk ci am xel nangu ko waxuma la ak moo tax alxuraan ji ñu jàpp ne digle yeeg tere yaag xabar yaag insha yi ñoo ci bokk yam loolu yéeme yéeme la nga xam ne qul huwallahu ahad tey ak tabbat yadaa ñooy bokk amul leen wala taqrabu zina tere googi yàlla tere mook mu ne waatu zakaat ñoo ci bokk yam rek amu ci amu séparation parce que dafa nekk maana qaayima bizaat lii nga xamee ne dafay firi wax yàlla joojee wax yàlla jëmi firi ma signification la bu sax jëm yàlla waaye du ay kàddu yu ñuy dégg moo tax digle yaak tere yee ñoo ci bokk yam moo tax loolu sax looloo tax ñu ne buñ ko firee buñ ko prononcé ci làkku arab alxuraan lay doon waaye buñ ko prononcé buñ ko firee buñ ko waxee ci assariyaaniya mooy lenn ci làkki nasaara yi su boobaa injil lay doon buñ ko prononcé buñ ko waxee ci al la muy nekk mooy tawraat moom alxuraan ji ndax la ca nekk lépp digla yaag tere yaag xibaar yaag ñoo ca yam amul lu féete kaw sama rob wala iyaazu billah loolu musiba la mbokk julli ji parce que mi mindeef la fuñ ko mën a féetale rek noonu lay doon buñ ko waxee ci làkkiinu nasaara keneen yi tawraat injil lay doon buñ ko waxee ci làkkiinu yahudi tawraat lay doon buñ ko waxee ci làkku araab mu nekk alquranul karim loolu wax dëgg yàlla kenn xamut lu mu doon fan lañ ko jëlee ci kaw suuf loolu la muy tekki mooy alquran signification ya nekk mooy mooy mooy signification ya nekk ci tawraat ak injil lool loolu nag la chaque ci def ko amul xel da nga yëg ni ak neen la moo tax Cheikhul Islam Ibn Taymiyya di wax ci Majmu'ul Fatawa di wax ne wa jumhurul uqala yaqulun inna inna fasada hadha ma'lumun bid-darurati ba'da at-tasawwur at-tam نحن إذا عربنا التوراة والإنجيل لم يكن معناهما معنى القرآن بل معاني هذا ليست معاني هذا وكذلك قل هو الله أحد ليس ليس هو معنى تبر يد أبي لهب ولا معنى آية الكرسي ولا معنى الدين wala wala maanaa ayati dayn nee na ñi am xel ñëpp dëppoo nañ ci ne ji wax moom wax ju yàqu la ginnaaw biñ ko xoolee càmbartar ko bu baax a wax parce que tawraat ci boppam ak injil buñ leen bu fekkoon dañ koo tarjama maanaam bu fekkoon dañ koo tarjama ci li nga xamee dañ ko interpréter daal koy firi ki nga xamee ne si nii moo di tawraat ak injil su fekkoon dañ koo tarjama dañ koo def muy làkku arab wala li nga xamee ne si nii moo di al injil su fekkoon dañ koo firi daal di koy traduire ci lakk arab tawraat buñ ko traduiroon ci làkku arab injil itam buñ ko traduiroon ci làkku arab lay fi lay lay la cay am mooy seen maanaa signification du bokk ak signification bi nekk ci alquranul karim li am sax alquran ci boobu ay signification dañoo wute kon alquran ci seen biir ay signification dañoo bokk dañoo wute kon alquran tawraat a injil wundu ya ca nekk baar ya ak atta ya nekk la ñuy signifié bokkut ak la nekk ci alquran niki noonu qul huwallahu ahad la muy tekki bokkut ak tabbat yadaa la muy tekki ayatul kursi yi la muy tekki bokkut ak ayatul dani li muy tekki kon la shakka ci ne loolu xeyru saxiix du loo xam ne lu wér la dafa jiyoog li nga xam ne mooy waxi suñu borom jalla wa ala ak yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam moo tax ibnu Qudaama rahimahullahu jalla wa ala di wax ne wa man xaalafa kitaab allahi taala wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallama wa ijmaa annaasi kullihim ala ixtilaafi tabaqaatihim fala yu'taddu bi xilaafihi ku juyoog alxuraan a sunna ak li waroon xongi dëppoo ànd ak seen catégorie ni mu wutee kooku ak juyoom kenn du ko kenn du ko reconnaître kon mbokk jullit yi loolu du loo xamee ne lu wér la du loo xamee lu wér la alxuraan waxi suñu borom la jalla wa ala du loo xamee dañ koo sàkk kon ni nga xamee ne jëmmi yàlla nekkul lu ñu sàkk kazalika ay meloom du loo xam ne lu ñu sàkk la loolu mooy li sax ci alxuraan sax ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam azza wa jalla kallama Musa bi zaatihi lu jar a bàyyi xel suñu borom jalla wala daa waqanteeg Musa ci jëmmam daa waqanteeg Musa ci jëmmam maanaam yàlla jëm jëmmi boppam ay kàddoom la Musa dégg borom bi moo ko wax wa kallama Allahu Musa taklima la yàlla wax yàlla moo waqanteeg Musa ak waqante nga xam ne fi'l bi da koo ta'kiid ci loo xam ne min jinsihi muy maf'ul mutlaq mooy masdar kon la muy tekki mooy ak feddali su fekkoon leneen la jeneen wax lay firi lu bokkut ak wax leneen lay firi yàlla du ko feddali wa kallama allahu Musa taklima te xam ngeen ne loolu boo amee ci làkku arab ak wóoral ak dëgëral lay wane moom wax ja kon yàlla moo wàqateeg Musa Musa di ko dégg moo ta ñenn ñi di jéem a di ko jéem a ñi nag ñu ngi koy jéem a di ko weddi mu ne wa asma'ahu kalaamahu yàlla moo ko digtal ay ay waxam laa kalaaman qaama fi ghayri du wax joo xam ne dafa sax ci leneen dafa taxaw ci leneen bi jàggee ne leneen moo wax ak Musa waaye du yàlla déedéet yàlla moo digtal Musa ay waxam Musa dégg ko kon fii dafay tontu al-Jahmiyya ñuy jéem a indi signification bu gudd ci wax ji naan wa kallama Allahu Musa taklima li muy tekki mooy wa jaraxahu ay jaraxahu bi maxaalibil xikma mooy yàlla dafa roof Musa maanaa yoo xam ne xereñteef la maanaam dako jox da koo xéewale da koo wal iyaazu billah daa roof ci moom li nga xamee ne moo di ngéddi xikma mooy woy xikma maanaam da koo defal loo xam ne bu waxee lu am njariñ lay doon loolu la ko jam koo jam waaw waaw jumtukaay bi mu ko jamee lu doon ban jumtukaay la jamee yàlla la la Isa la Musa la yàlla jamee jamee Musa musiba la ndax dañu delloo taklim al al taklim dañ koo delloo ci at tajrih mooy kalmu nee na ñu ngi jigee ci fulaanun kalmuhu yudmi ay fa yani ay jarhuhu yudmi diw sangam day kalmuhu yudumi mooy ak jam-jamam mi ngi nàcc kon yàlla waxantewu ak Musa kenn jublu ci wax waaye ak jam la ci jublu daa am lum lum defal Isa ci lum defal Musa ci ci xerañteef loolu lañ ci jublu loolu xayru saxiix xayru du lu borom bi jalla waala waqante lii waqante lay tekk waaw su fekkoon eh, ak jam rek lay tekki maanaam waqantewut ak moom kon ban njariñ la la am Musa di tontu. yàlla nee na yàlla moo wàqanteeg Muusa lan moo tax Muusa di wax yàlla ne ko hiya asaaya atawakka'u alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra lii de sama yat la maa ciy ëccël samay gat samay gàtt euh, wala dama ciy sukkutu di ci ëccël samay gàtt am naa ci yeneen i ajo wa su fekkoon lii nii su fekkoon Muusa yàlla da koo defal xikma rek waaye wàqandiwut ak moom Muusa li wax la kan lay waxal kan la Musa di waxal kan la Musa di waxal kaala alqiha ya Musa yàlla ne ko sànnil daj sànnil yat bi su fekkoon da koo defal xikma rek waaye waxandiwut ak moom lu mu koy waxee loolu lu tax Musa di tontu kon kon kan la Musa di waxal moo tax ñenn ñi da koy jéem a firi di ko jéem a soppi naan wa kallama Allaha Musa taklima yàlla moo waxante ak Musa waaye yàlla waxandiwut ak moom. Moussa moo waqante ak yàlla mais du yàlla moo waqante moom ba waaw loolu ak soppi la wala iyaazu billah waaye waqante moom bu amee ñaari jëmm lay doon même bu fekkoon Moussa moo waqante yàlla teewut ñe kenn ku nekk ci ñoom ñaar ma ngay wax ndax nit ki mënut a waqante yow te fekk yow doo wax. bu fekkoon dañoo ne Moussa moo wax boroomam wala moo laaj boroomam su boobaa mën nañoo wax ne mën nañoo wax ne su boobaa kon Moussa moo wax waaye yàlla wax waaye waqante mooy mufaala mooy. ak waxante dafa jaar ci lu jaar ci diggante ñaari jëmm kii di wax kee di wax même su fekkoon loolu lay tekki kon teewul yàlla di wax jalla wa ala ànd ak ne loolu ay fen la du dëgg ndax boo demee ci suuratul A'raaf lu yàlla wax wa kallamahu rabbuhu wa lammaa jaa'a Muusaa li miiqaatinaa wa kallamahu rabbuhu ba Muusaa ñëw cee ñëwee ci suñu gàpp biñ ko wutal ci barab boobu mu war a dajeeg noonu wala ñu war ko caa sant dara wa kallamahu rabbuhu kallamahu rabbuhu la yàlla wax foofu lan lañ ko mën a firé kallamahu rabbuhu kon mënoo firi mukk rabbahu moom mënoo ko wax moom rabbahu kallamahu rabbahu moom mënoo ko mënoo ko wax parce que siyaq bi nangu ko kallamahu ab damir la damir ji ci Isa lay dellu wala ci Musa mu nekk maf'ul maf'ulun bihi kon haa googu maf'ulun bihi la kon kañ wax kañ waqanteel mooy borom mooy Musa rabbuhu mënoo wax rabbahu loolu moom mënta nekk kon waqante gi min Allah jalla wa ala ila Musa alayhi salatu wassalam loolu mooy li wér kon loolu lu jara jara bàyyi xel la ci ne alquran waxi suñ boroom la jalla wa ala waaye du waxi Muusa du waxi mindeef yàlla itam day wax beneen bi mooy wax gi wax ne yàlla da koo dégtal ay waxam falamma ataaha nuudiya yaa Muusa ba dikkalee garab ga dañ koo woone ko yaa Muusa yow Muusa te ñépp xam nañ ne ci làkku arab woote moom saa su amee ak dégg dana am loolu la laa ko arab wane kenn du woote kenn du woo loo xam ne du dégg waaye ku wax du woote lu jar a bàyyi xel la wala wala woote moom deesu ko def ci lu dul dégg Musa da koo dégg nuudiya yaa Musa inni ana rabbuka hmm? daa di wax ak moom kon yàlla moo ko dégtal ay waxam waaye du waxi du wax joo xam ne ci feneen la ko yàlla def loola wàqanteeg Musa da ci tontu al mu'tazila ñi jàpp ne yàlla wàqante gam doon wàqanteeg Musa ca roon ca peggu garab ga. du yàlla moo ko wax waaye wax la jum bind ca garab ga nga xam ne wax di garab ga kon moo waxanteeg Muusa loolu du waxi dëgg loo koy firndeel mooy ndax mbokki jullit yi garab dana woote woo ci ne moom yàlla la déedéet wax ja ja yàlla waxanteeg Muusa la la am na lu nekk ca biir innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni man maa yàlla bi nga xam ne amul kenn ku ñu jaamu ci dëgg gudul moom loolu garab sañ na ko wax naan man maa yàlla beneen bi mooy maanaam ndax suñu borom jalla wa ala daa wax ci alxuraan ak sunna ne maa bi ne damaa bind ci garab gi lii nii lii garab gi daal di wàqanteeg Muusa kon garab di woote woo ak rububiyya wala di woote woo ak ak li nga xamee ne moo di ak uluhiyya du ko woote woo beneen bi mooy garab ndax sañ naa wax ne bisu penc léegi mu taxaw yàlla mais bisu penc kenn xamu ko hmm? nga ndax garab sañ naa wax ne bisi penc gu luy taxaw la tuuti tey mën a bëgg sama bopp sax. ngir loolu li muy tekki mooy maanaam jëmmi bi si penc nëbbu gi nga xamee nëbbu na ko targum tar ndont nag yàlla moom nëbbuwu ko nëbbuwut ci moom ndax garab dana wax loolu garab jëmmi bi si penc moom da koo xamut ba naan tudeetee ma nëbbu ko sax boobu moom garab daa xamut loolu boobu inna saata inna saata aatiyatun akaadu uxfiha li akaadu uxfiha li tujzaa kullu nafsin bimaa tasaa ndax garab yàlla ma ci moom mu naan bi si penc tudeetee ma nëbbu ko sax boobu moom garab ci moom daa xamut bi si penc waxuma laak nag mu naan damaa bëgg bisi penc damaa bëgg mu taxaw ngir fay kenn ku nekk lam jëfoon ndax garab dana fay doomu aadama bu fekkee nee nañ wax ji kon ci garab gi la jóge loolu déedéet yàlla nee na laa yani qul qul innama ilmuha inda rabbi yasalunaka an isaati ayyan yasaluka annaasu an isaa qul innama ilmuha qul innama ilmuha inda rabbi qul innama ilmuha inda allah kon bisi penc yàlla koo xam jalla wa ala kon loolu xeyru sax du lu wér du loo xam ne yani garab ga du jaage ne moom moo woo Musa wala moo waaqanteeg Musa euh, kon loolu ghayru sahih kon lépp da loolu lépp da lay jàngal ci ne alquran waxi suñ borom la te it borom bi jalla wa ala day wax sifatu sifatun zaati yani fi'liyatun thabitatun lillahi jalla wa ala melakaanu wax dafa nekk loo xam ne lu saxla ci jëmmi suñu borom jalla wa ala kon suñu borom yatakallam day wax idha sha'a haythu sha'a wa kayfa sha'a day wax nu mu ko soobee ak fu mu ko soobee ak na ak eh, nam ko soobe waxtu wam ko soobee ak nam ko soobee ak fam ko soobee noonu noonu la fay waxe kon jamono jooji mi waxante ak Musa jamono jooji da ko soob mu wax ak moom comme ni nga xamee ne day wax ak nun yowmal qiyaam hmm? day wax ak jaam ñi yowmal qiyaam suñu borom yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na fa yunaadi rabbuna bi sawt aw kama qaala alayhi salaatu wa salaam fa yunaadi bi sawt day wax ci kaddu goo xam ne yasma'uhu man qaru man ba'uda kama yasma'uhu man qaru ku jege ak ku sori ñëpp koy dégg lii yi mbokk julli bi def naa nu leer naa ñu ne su fekkoon yàlla du wax nuñ koy dégg moo tax loolu musiba la moo tax al-Hafiz Ibn Hajar sax athar yu bari la indi al-Imam al-Bukhari yani Sahih al-Bukhari al-Hafiz ba muy sara athar yooyu ca mujjantal ga wala ci biir daa fa saxal ne li ahlul hadith wax mooy li wér mooy yàlla day wax day wax ci kaddu jalla waala kon alquranul karim comme niñ ko waxee woon waxi yàlla la kaddu yi ak xaraf donte nag am na ñuy jàpp ne dañ koo bind wala dañ koo sàkk loolu ko ko wax ab yéefar nga ku jàpp ne alquran mbindeef la dañ koo dañ ko maanaam kooku yéefar nga waaye boo gisee ku ko wax nag bala nga ko yéefarloo faaw dañuy taxawal ci moom aw lay moo tax yéefarloo borom xam-xam ñoo koy def ak àttekat yi loolu itam lu jar a bàyyi xel kon alquran du luñu du luñu waxi suñu borom la jalla wa ala loolu ahlu sunna wal jamaa dañ caa dëppoo yéefarloo képp koy wax lu mel noonu moo tax al-allaamatu Ibnul Qayyim di wax ci al-Kaafiyatu Shaafiya di wax ne wa laqad taqallada kufruhum xamsuuna fi ashrin min al-ulamaa'i fi al-buldaani wallaalakaa'iyu al-imaamu qad xakaa wa xakaa anhu qablahu at-Tabaraani boo demee ci euh, al-imaam allaalakaa'i sharh usuul al-i'tiqaad ak al-imaam at-Tabaraani dafa indi juróomi téeméeri boroomi xam-xam ak juróom fu juróom benn fukk wala juróom fukk ak lu ko ëpp ñett wala lu ko ëpp yoo xam dañoo dëppoo ci ne alxuraan wax yàlla la du mindeef ku wax ne lu ñu mindeef mindeef la kooku yéefar la moo tax ñu yéefarloo ñi nga xam ne ñoo ne aljahmiya kon loolu mbokk jullit yi lu jar a bàyyi xel la ci bunt bi ñu gëm ne alxuraan waxi suñu borom la jalla wa ala lu ñu sàkk du baat yi dañ koo sàkk du xaraf yi dañ koo sàkk du signification yi ki koy jàng nag ay baatam baat bi koy jàngee dañ koo sàkk bët yi mu koy gisee dañ koo sàkk xol bi mu koy wattee dañ koo sàkk nopp yi mu koy déggee dañ koo sàkk loxo yi mu koy laalee dañ koo sàkk waaye la laal du lu ñu sàkk la muy wattu du lu ñu sàkk la muy gis du lu ñu sàkk la muy dégg du lu ñu sàkk la muy wax du lu ñu sàkk inna alladi huwa fi lmasaaxifi musbatun fi lmasaaxifi musbatun bi anaamin al ashyaaxi wa shubbaani huwa qawlu rabbi aayuhu wa xurufuhu wa midaaduna warraqu maxluqaani fa sawtu wal alxaalu sawtu alqaari lakinama almatlubu qawlu albaari loolu imaam albuxaari wax nee na asawtu sawtu alqaari walkalaamu kalaamu albaari loolu mooy lu wér kon subaak jàmm ñu dugg ci yeneen melakaan